min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fii baabu tawba muy wax kon ci baabu tawba buntu tuub gisoon nañu ci jotaay bii ñu génn walillaahi alhamdu wal minna agsi woon nañ ci hadiis sayyidinaa Ka'b ibn Maalik bi. ba muy wax bi nga xam ne ci la daal yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon waajal xare bi moom jullit ñi radiyallahu anhum kanta moom amoon la lépp loo xamante ne nii lu ko yóbbu la waaye mu nekk di waaj rek saa bu nee naa def waaj ñi nit ñi bàyyi bu demaatee bay def bàyyi di def noonu ba nit ñi génn ba mu yéeg na nag sori nañu waaw ba dëkk bi daal kenn na nekkatu fi lu dul ñoo xam ne ñu laajoon laaj léegi lan moo xew gannaaw ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam demee jooy ngëm yàlla yi radiyallahu anhum ñan ñoo ne woon Medina kon waaw ndax waxoon na ne saa bu ma daal fa xamantu an artaxila même bañ demee ba sori ba mbir yi mel ni daal moom je moom daal àgg nañu bëggoon naa sax dem fa yaa laytanii faal aka neexoon ma defoon noonu le waaye nag ah nattuñ loolu woon ngir man dogaluñ ko woon ngir man léegi nag foofu lañ yemoon <coughs> mu ne fa kuntu ida xarajtu fi nnaasi ba'da xuruji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yahzununi anni laa araa lii uswatan illa rajulan maghmuusan alayhi fi nnifaaq aw rajulan mimman azara allahu ta'ala min ad-du'afaa mu ne fa kuntu nekkoon naa nag ci état boobu ci xaal boobu ma nekke woon ba nit ñépp génnee nag waaw ma nekkoon idaa xarajtu bu ma génnee fi yi génn ci mbedd Medina yi ala saakini ya afdalu salaatu wassalaam man Ka'b ibn Malik bu ma a génn mu ne ba ma soon a génn daal fi yi ci nit ñi comme dem ci marché yi wala génn ci mbedd mi waaw man daal ah, ba'da xuruji rasulillah ginnaaw bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ba laxas dem jublu yu Tabuk waaw yax man daal yahzununi la ma doon jàqal jàq teg ci njàqare dëgg dëgg dëgg dëgg mooy anni laa araali uswa mbedd yi xar kanam yi ma ciy gis kenn du ci modèle ngir man waaw kenn doy ci royukaay ñi may gis daal ñii lañ ci mbedd yi illaa lu dul rajulan góor goo xam ne mahmuusan alayhi fi nifaaq mooy góor goo xam ne ku ñuy tuumaal la ci naafiq waaw koo xamante ne nii ku doyadi waaw ku doyadi te ñu xame ko ci naafiq ñooñ kese mooy naafiq yi daaw man daanaka ñooñu laa doon dajee ci mbedd yi aw wala boog rajulan góor goo xam ne mimman azara allahu taala min ad-du'afa ñi nga xam ne wala mu nekk góor goo xam ne borom bi moo ko moo nangu ngantam moo ko may ngant waaw ngir mu bañ a dem te bokk ci way néew ju doole yi waaw man daal ñii laa doon dajel mu ne daal façon li ñii laa fi gis ñoom laay dajeel ci mbedd bi mbir mu metti ma lool nag mu ne walam yadkur ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hatta balagha tabuka mu ne kantaa ndawal yàlla li alayhi wa sallam tudduma tuddul samay mbiru laajte ma lulul ba nga xamante ne nii ci la ci la àgg Tabuk loolu nan la ko xame mooy mbokkam yi saxaaba ñoo ko wax après waaw mu fa qaala yonent ma lay saar saam wax wa huwa jaalisun fil qawmi bi Tabuuk bi mu demee ba àgg mu ngi toog ak saxaabaam yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum di xaar Qaysar azimu Ruum di xaar nag Hiraql daal di ñëw le César Héraclius l'empire euh, l'empereur des Romains yonent ma lay saar saam mu seetlu ci mbooloo mi gisul Ka'b ibn Malik mu ne maa fa'ala Ka'b ibn Malik waaw yonent bi alayhi salaatu ne maa fa'ala moo ana lu mu def Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik ana mu ci lan la ne ba gisuma ko mu fa qaala rajulun min bani Salima benn waay bu bokk ci benn ci waa soow ansaar yi di waa banu salima ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam habasahu burdaahu wan nadaru fi itfayhi góor goo gële na ko moo nda yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam Kaab ibn Maalik mi ngay laaj de xam nga lan moo ko téye lan moo téye ñëwul habasahu burdaa gis nga ñaari yéreem yooyu pour dëm yoo yene muy ràngoo te hein loolu de boo ko fa tëj wan nazaru fii atfay ak di xool ah, ñaari côté yi yi yéreem yi daal di yéemu ci boppam moom daal bu xëyee ba solo ba rafet di yéemu ci boppam looloo tax ñëwut waaw <laughs> waaw <laughs> nee na bi mu waxee lool fa qaala lahu Mu'aaz ibn Jabal sayyidina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu al-Ansari ah ne tontu waa ji ne ko bi sama qult ne ko li nga wax a ñaaw nan nga ma wax ma man a waxe ne looloo ko téye wallahi ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ma alimna alayhi illa xayra waaw sayyidna Mu'aaz ah di dàq tuuma Ka'b ibn Maalik mbokkam nii ñoom ñetti ñépp ci tontu ci waa Ansaar la bokk Ka'b ibn Maalik ci waa Ansaar la bokk Seydina Mu'aaz ci waa Ansaar la bokk radiyallahu anhum Seydina Ka'b ne ko nag yow mii lii nga waxal Ka'b ibn Maalik de bi'sa maa qult Seydina Mu'aaz ne ko radiyallahu anhu yow yaa yow li nga wax a ñaaw ba pare nag wax Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ci yàlla ya Rasuulallah radiyallahu yow ndawal yàlla li sallallahu ma alimna alayhi illa xayra Kaab bi nga xam ne moom la waa ji wax lu ñaaw yii de ne looloo ko tëye xamuñu ci moom lu dul yiw bi Seydina Muaz waxee loolu fa sakata rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daldi noppi waxaatul dara mu ne fa baynama fa bayna huwa ala zalika ra'a rajulan mubida waaw yazulu bihi salam nee na bi yonent bi alei saat salaam nekkee noonu laaj lim laaj que le tontu Seydina Muaz ñëw dàq tuuma wax li mu wax yonent bi alei saat noppi mu fa bayna huwa alhamdulillah mi nga xamante ne moom ndawal yàlla li ala zalika sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci kaw loolu toog mbooloo mi yépp ra'a rajulan ci la jekk rek seen benn nit mu bii boo xam ne mu ngi sol loo xamante ne lu weex la waaw mu ngi sol loo xamante ne nii lu weex la mu ne yazulu bihi mu ne mu ngi yëngatu mel ni ah yi mooy boo xool ko sori mu tàng nga gis ni muy koy ah ni muy yëngatoo ah di ñëw di jege si loolu la naan yazulu bihi siraar waaw léegi nag bi nga xamante ne loo am la mu ne fa qaala rasulullah ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa ne kun aba xaysama yow boo mën a di ñëw ba gis seen fële di yëngatul ca biir mel ni ah, xul ah, kii nu tudd ah sarabul biqi'a ni miraaj yi ah bu bu tàngee ñëpp nga xool tali bi mel na gisum ndox moom mu jóge dana mel ni mbiri jóge noonu di yëngatu di ñëw mu ne ko yow moo mee kun nekkal aba xaysama waaw mooy allahumma yow sama borom yàlla na kee di ñëw nekk abu xaysama mu nekkoon benn ci saxaaba yi radiyallahu taala anhu te ci wàllu waaw am nañu ne Saad la tuddoon ay wute la am na ñeneen ñu wax leneen ne noo la tuddoon moom Aba Xaysama waaw radiyallahu taala anhu wa arda léegi fa idaa huwa Abu Xaysama bi mu ñëwee di jege si di jege si di jege si ba saxaaba yi radiyallahu anhu mu agsi ñu gis mu nekk Abu Xaysama radiyallahu anhu waaw mooy yonent bi alayhi salaam le fait mu ne nekkal kooku yàlla nekk Abu Xaysama ci la nekk Abu Xaysama lool <laughs> mu ñëw mu ne fa idaa huwa Abu Xaysama al-Ansaari bi mu ñëwee mu nekk ki yonent bi alayhi salaam ñaanoon boromam ngir mu nekk abu xaysama muy moom al ko joowoon ci wal ansaar mu ne wa huwa ta abu xaysama moom alladi mooy ki nga xam ne tasaddaqa bi saa'i tamr bi saa'i tamr hiina lamazahu al mu ne mooy ki nga xamante ne nii moo saraxe woon waaw moo saa woon tamr waaw joxe li nga xamante ne nii mooy saa li ñuy joxe ci muddum koor lu toll noonu ci tàndar la joxe woon keroog bi nga xam ne yonent bare saa saam ci la doon soññi nit ñi ngir ñu waajal xare bii waxoon naa la ku nekk di waajal di ut li nga am ci wàllu nañuy dunde foofu arme yañ fa war a am yañ fa nekk la ñuy dunde la ñuy euh, seen provision seen yóbbal bu ñuy dem bu ñuy ñibbi yeneen ci laay saar saam nag dañuy gàttal ndax affaire bi fii moo tax waaye ku ci bëgg lu leer da ngay dem ci ghazwatu Tabuk bi nga xam ne defoon nañ ko ci siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam da doon sonn nit ñi ku nekk di indi li nga am ñii di indi ay omb ay ëmb ci ay ay ay sunguf wala yu mel noonu li ñu am ñi ay daan darma Abu Xaysama daal di indi ah, naafiq yi daal di koy dugg waaw Allahu akbar <laughs> fa lamasahu al munaafiquun waaw ma munaafiquun yi daal di koy moom mii la woon ba mu joxee lool ndax munaafiquun yi dañu ne ah <laughs> non. Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu bokkoon ci ñi nga xam ne alal lañu woon dafa andi lu pare naa fekkee ne moom moo waa fi lii rek ñu ne bu keroog ngir ngistal kese la ngir ñu ne bu ëllëgee ñu koy tudd naan keroog sax joxe woon na lu duun andi woon na loolu kese tax wal iyaadu billah faman al munaafiqun abu Abdurrahman ibn Awf ahad al ahad al mubashirin ahad al mubashirin bil janna gaa yi ne sawaay ah dara alalam ju bari ji mu fi indi dara fii daa bëgg rek mu ëllëgee ñu naan joxe woon na waaw kooku mooy ku joxe lu bari naa fi pire entrée dugg ko wax ci moom lu ñaaw Abu Xaysama li indi li nga xam ne mooy saa nit ak comme li ñuy jox ci muddum koor ñetti am daal ñetti muddu ñeent boobu ñeenti muddu lu doon noon joxe gaa yi ne moom inna allaha an sa'i hada la ghani moom borom bi moom wax dëgg yàlla nag moom saa am waa ji moom tàndarmaam ji mu ëndi lii moom kii moom borom bi doyal ko dara wal iyaazu billaah ñoom ñooy taxaw kat place borom bi naan lii la borom bi soxla do yow li bari nga ne ki joxe lu bari nga ne waa <laughs> ki joxe lu tuuti dara yàlla doyewu ko dara te ñoom joxewuñ mooy foo fekk ay nit ñu mel noonu ñoom di commenter rek te du ñu def lu waaye def ñu sikkal te du ñu fekk bokkul leen def waaw abu xaysama mii nag moom la alxuraan doo wax ci suuratu tawba alladina yalmizuuna almutawwi'iina min almu'miniina fi sadaqaat walladina laa yajiduuna illaa juhdahum fa yasxaruuna minhum saxira allahu minhum wa lahum azaabun aliim suñu borom ne allazina di junj naafiq yu yées yooyu di wax yu ñaaw yi ci ñii nga xam ne dara taxu leen a jóg ndax yonent ma lay saab saab moo wax mobiliser leen lu waay am andil waaw lu waay am andil bu kenn xeet dara kii indi bari kii indi tuuti gaa yi rentré ko bàyyiwuñ kenn seen làmmiñ lañ yor di ko teg ci deru ñu ñu ñu selwi suñu borom nañ ne gis nga gaa yoo yële di wax wax ju ñaaw nekk di di di di taqal ñi nga xamante ne nii ah di ñaawal almutawwi'ina ñi nga xam ne ñooy joxe rek te yàlla tax di def loo xam ne di coobarewu yulli seen dayo coono tey def te yàlla tax minal mu'miniin ci way ngëm yàlla yi fit sadaqaati ca sarax ya yorent lay sa sa waxoon ba ñuy waajal Tabuk walladina ñay joxe lu bari waaye walladiina laa yajiduuna illaa juhdahum yamuñ ci di ŋaññi ñële di leen moke di leen saboote di wax ci ñoom lu ñaaw ñi nga xam ne ñoo joxe tey te nga xam dañ koy def rek yàlla kese tax joxe lu bari comme Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu waaye walladiina laa yajiduuna illaa juhdahum waaye di dal di dugg di moke di istihzaa ñi nga xam ne ñoom. ah ñoom de dañuñu lu dul seen dayu coono lañ def ngir am dara ngir man koo joxe te yàlla tax fa yasxaruuna minhum suñu waroon ne waaw nañ leen saboote leen di saboote de waaye saxira allahu minhum borom bi dina jëflanteeg ñoom jëflanteeg koo xam ne nañ def lañ leen di def mooy borom dina leen teg ay mbugal yu tar waaw naan leen al hariq mos ay wa ñam moslan azab al harir mbugal mi nga xam ne mooy mooy mooy lacce yu mel noonu la leen di wax wala hum ta dina leen ñeer azabun mbugal mu tara tara tara kon nag Abu Xaysama mi moom la Seydina Sa'd ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhuma ne moom moo doon ñëw fële yonent bi alayhi salaam seen ko mu so lu weexam yéere muy jëngatu di ñëw ñu gis silhouette am waaw mu ne kun Aba Xaysama yow moo ma di ñëw allahumma borom bi comme na na nekk abu xaysama mu ñëw nekk abu xaysama léegi nag sëy naa kaabu leeral ñu ne moom moo ko nag mooy ci naafiq yi waxoon wax ju ñaaw ja saydna abdallah di doom ji di nettali ba léegi mu ne qaala Ka'b mu ne sama baay di Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu nee na fa lamma balaghani anna rasulallah qad tawajjaha qaafilan min Tabuuka hadarani bassi waaw mu ne nag noonu lañ nekke ma nekk ci dëkk bi ci noonu Seydina Kaabu ne fa lamma balaghani ba ma jotewee anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam a tawajjaha dëgg-dëgg jublu na qaafilan di dëpp min Tabuk jóge na Tabuk xare ba jeex na ñu yëg ne xare ba sax mujjul am comme niñ la ko waxoon keroog bi ñuy gis xadiisu ñeenteel bi dañ waxoon na ko keroog bi ñu naan gisoon waxoon nañ ci mbiru tabu waxoon nañ na keroog Qaysar bi Hiraql azim ar dafa daw deuxième mooy dafa ñëwul waaw yonent bi saa saam da koo xaar ci territoire waaw mook ses satellites arabes waaw umara yene woon foofu fële ca confins arabes ak euh, biladu Rum <laughs> léegi ñëwul waxoon nañ la dafa yónni woon axaa tanoox mbokkam tanoox la yónni woon laaj la ko ay laaj te yonent waaye saa saab waaye Qaysar dafa daw deuxième mooy ñëwul ci xare bi waaw <laughs> léegi nag yonent waaye saab di dëpp kii ne nag jóge fa nag di ñibbi ci Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam léegi nag naa Kaab nag ne nag ba mu ma jotee que ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dëgg dëgg jublu na jub ah xaafilan di dëpp min tabu ko jóge tabu xadarani bas yi la ilaa sama njàq gu tar daal di mel ni dañ teew ci man njàq gu tu tar daal di may dugg ma ne hé fa tafiqtu atazakkaru al-kadhib léegi nag ma commencé nag di xalaat mais man lay laa ko war a jox allahu akbar mais ma nekk ci njàqare gu tara tara tara tara tara xalaat nag naan atazakkaru alkadiba xalaat naan waa tee ma koo wax lu dul noonu rek rafetalal ko mbir yi daal wax ko ne damaa amoon ngànt lii wa taxoon loo xam ne leer na ma ne demewul noonu mais tee maa def loolu waaw moom la naan fa tafiqtu atazakkaru alkadib wa aqul ma naan bima axruju min saxatihi ghadan ay way ana ci lan laay génne ci sànjum yonent bi alayhi salaatu wasalaam ëllëg bu bu agsee fii madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam ndax jóge na tabu mu ne wa asta'iinu ala zaalika bi kulli dhi ra'yin min ahli yemuma ci di xalaatal sama bopp rek waaye may sukkandiku di di di di sàkku ndimbal ci loolee ana lan laa mën a wax ba génn ci merum yonent bi alay saab saab ëllëg bu jibbisee ma ma ci ma ci sukkandikoo di kulli bii ra képp koo xam ne xam naa ne sa xalaat rafet na te bokk ci samay ñoñ ma wax ak yow ngir daal lan nga may xelal waaw ay waay lan nga may xelal noonu daal laa ne mu ne fa lamma qiila ba nga xam ne nag ci la ñu wax ne inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad adalla qaadiman zaaha anni al-baatilu hatta araftu anni lam anju minhu bi shay'in abada ha nee na nag bi nga xam ne ci laa nekk noonu rek di laaj xalaatu képp ku ma jàpp ne boroom xel la ci samay ñoñ falamma qiila biñ ma nee nag inna rasulallah kene yonent bi alayhi salaatu wassalaam de ah qad adalla qaadima mooy ak duggam biir Medina daanaka ak tiis léegi ngeen gis ko waaw di dëgmal laa ilaa mu léegi nag boobu nag moom ah zaaha anil baatil mooy neenu di xalaat. wax lu amul daal di denc man man lii daal vég na jóge ja soxlaatuma bi xalaat naan ay lan laay def ngir génn li may wax ma xam ne waaw hatta araftu anni ma xam ne lépp daj ba ma xam ne neen gi ba ma xam ne man lam an di duma rëcc minhu ci merum yonent bi alei sat bi shay'in ci dara abadan ba faw ma ne daal fii bu ma fii fexee wax lu amul damay gën a dugal sama bopp rek kon nag fa ajma'tu sidqa ma jël ferme décision waaw daal di takku ne man daal lenn la dinaa ko wax dëgg tey waaw dinaa ko wax dëgg mu ne wa asbaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaadima ñu xëy rek yonent bi alayhi salaatu salaam daal di xëy agsi waaw dëgmal agsi ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne wa kaana idaa qadima min safarin bada'a bil masjid mu ne tawoog yonent bi alayhi salaatu salaam nekkoon na ci aadaam ci li nga xam ne moo doon sunnaam idaa qadima bu dëgmalee min safarin jóge ci tukki ci voyage bada bil masjid yi day tàmbalee li nga xamante ne nii mooy jàkka ji fa lay njëkk a ñëw daal di bu ñëwee fa raka fiihi rak'atayn ci jàkka ji lay dugg daal di fay rakka ñaari rakka la doon rakka waaw julli ñaari rakka summa jalasa linnaas ginnaaw gi mu toog ngir nit ñi ñëw nag di ko fa fekk si waaw di ko ndokkeel si ak dabit di ko nuyu si mu ne fa lamma fa'ala dhalika jaa'ahu al-mukhallafuuna ya'tadiruuna ilayhi wa yahlifuuna bi mu defee lool ba dugg ci jàkka ji arma bi yëpp mu def la nga xam ne moo doon aadaam waaw moom alayhi salaatu wassalaam doonul woon ñëw rek fëgg waa këram walla nu mu àttee dem kër ga direct déedéet waaw da doon jaar ci jàkka ji julli ñaari rakka daal di fay toog sant boromam mi nga xamante ni nii moo ko génne woon indiwaat ko ci jàmm ni waaw. léegi toog nag nit ñi di accueillir nit ñi nit ñi di ñëw di ko nuyu mu ne falamma fa'ala dhalika wam defee lool ja'ahu al-mukhallafun ñi nga xam ne ñoo wute woon wute woon ñëwuñ woon ànduñu woon ak moom commencé nag di agsi nag di ñëw mooy ci naafiq yi ya'taziruna ilay di ko utal yi xeeti ngànt ku nekk ñu ut sa ngànt di ko ngàntal naan lii wa taxoon ñëwuma yamuñ di wax rek di wuti ngànt waaye wa yaxlifuuna lahu ñu koy waatal waaw di ko waatal wallahi billahi wa tallahi yonent bi alayhi salaatu salaam bëggoon nañoo ñëw waaye xam nga ne lii wa taxoon mu ne wa kaanu te ñoom naafiq yooyu la nekkoon nañ bid'an wa thamaniina rajula entre lan quatre-vingt-trois ak quatre-vingt-neuf ah li nga xamante ne nii mooy rajula ci ay góor waaw ñoom loolu lañu woon Allahu akbar quatre-vingts poussières lañu ñu nekkoon ci ay góor fa qabila minhum alaniyatahum yonent bi alayhi salaam daal di nangu waaw nangul leen li nga xamante ne nii mooy li feeñ li ñu feeñal waaw mooy la feeñal ñëw wax li ñuy wax waat joxe seeni ngànt ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di leen eh, nangul li nga xam ne moom lañu ñu feeñal ci biti ne looloo taxoon waaw waaw wa baaya'ahum mu feddali jaayantewaat ak ñoom wastaghfara lahum mu ñaanal leen jéggal seen boroom tabaaraka wa taala le fait que génnuñu ndax ngànt yi ñu wax waaye wa wakala mu daal di wéer daal bàyyee saraa'irahum li nga xam ne mooy seen biir seen mbóot lay dëgg-dëgg ci li ñu wax la ci nëbbu te loolu mooy dëgg ndax waxuñu dëgg dañoo nëbb liy dëgg mooy bëgguñu woon a dem ndax ay naafeq lañ ñu wax leneen lan daal nëbb noonu la te mooy dëgg ah mu bàyyi ko ilallah ci boroom bi tabaaraka wa taala nga xam ne màgg na kawe na te waaw mu ne hatta jiit noonu la gaa yi def ay délégation di ñëw naafeq yi quatre-vingt et quelques ñuy ñëw waaw ñi def noonu ku ñëw wax sa ngaan waatal ko yonent ma lay saa saam la li nga wax ñaanal la euh, euh, euh, yokku la jaayanteeg yow daal di ñaanal la borom bi jéggal ba pare lan ah bàyyee nag say mbir nangu liñ ko wan ci waaye bàyyee li nga xamante ne mooy sa mbóot ak borom bi Seydina Kaab nee na ah, ba mu des nag léegi nag mu des sama tuur hatta jiit waaw ba ni nga xamante ne nii mooy man mii ci laa dikk nag waaw bi mu dikkee lan moo xew ah yonent ba saa saa toog nañu xool seen bi rek di di di comme ci ñun ñun dañ koy fekke mooy mbir yi loolu lañ war a def di ñoo war a sóob suñu bopp ci mbir yi yonent ba saa saa toog ci jàkka ji ñépp wër ko ñi demul woon